waaw ne yaa ayyul ladina amanu la ko commencé yéen ñi gëm yàlla te dëggal ati'u allaha wa ati'u rasula topp leen yàlla ci topp koo xam ne mooy da leen di neex pas ay ah man ne nee na on n'a pas ah, kay ah kay nee nañu nañ topp rek ah, yow kooku kooku moom il n'est pas convaincu ci toppam bi mooy dalay neex nga def ko coobarewu topp loo xam ne da neex même bu dee ne lim àtte àndul ak yow say bëgg-bëgg lim bëggoon topp leen yàlla ci lim leen di digal topp leen yàlla di sori lim leen tere wa atii'u rasul te ngeen topp ndawam bi gis nga yàlla bi mu waxee boppam subhaanahu wa taala dane atii'u laaha yoneen saa sax mu ne wa atii'u toppa topp leen ar rasul ndax topp yàlla topp yonent bi saa mooy exactement topp yàlla waaw moo tax lim ne atiu llaha même baat bi la waxaat wa atiu rasul te atiu llaha nag kenn da koo manul lu dul nga topp yonent bi alei saatu salam parce que nan ngay topp yàlla yow dañu dañoo xam yàlla ñun bu doon ñurum ñun ñurum neen kese la da yonent yónni wuñ kenn ci lay xamee ne yàlla am naa lii la bëgg nee nañ def lii nee lañ def lii ci mu xew kon ku nekk am sa religion bopp sa tëraliinu bopp ah. waaw parce que ku nekk sam xel doy na la waaw te li x monsieur x jàpp ne lu baax la man mu monsieur y man naa bañ a jàpp loolu léegi nag bu ko defee ku nekk moom di demee moom ni mu ko yëgeeg ni mu ko sentir ah selon mbir yi ni mu ko enrg loolu nag diine du demee noonu moo tax na ngeen di topp yàlla wa ati'u rasul waaye ni ngeen di mën a toppe yàlla mooy ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri minkum ulil amri dégg ulil amri moom waxul wa atii'u ulil amri ah non non non <laughs> da ne wa ulil atii'u Allah wa atii'u xam nga fu ko da koo ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy les autorités seen kilifa yi ñu yor seen mbir méngoo seeni mbir ñooñu tamit topp leen leen mais topp googu da koo topp yi mu wax ci kaw waaw. mooy il faut ñoom liñ leen di digal ka tere mu dëppook li yàlla subhaanahu ak ndawam bi sallallahu alayhi daal di koy jottali mu dëppook loolu sinon bu dëppookul ak loolu dañ koy fëlan fële ci ay teggin nag maadaama ñu ngi mën a ne du ñu def kenn du fi def moo tax yeneen saa ne woon ne la ta'ata fi ma'siyatillah amul topp kenn ku ñuy topp ci loo xam ne mooy yàlla la tudd moo tax waa ji kilifa la rek mooy suñu kilifa waa luñ mën a def moom comme ko wax na rek déedéet loolu amula ah. képp ku dugg képp ku yoreen saa boo waxee dañuy seet say wax boo fi joxee ndigal waxal tuddal sëriñ bu la neex ci kaw suuf waxuma ñi nekk di dund léegi rek ñi fi masa jaar ñépp ba àddinay tukki ñépp ci yet kenn ci génnul kenn saxaaba yi ci boppam génnuñu ñu yow léegi nan nga ciy génneeb sëriñ képp ko wax dara c'est pas que ah mooy diw kon ne sûrement noonu la déet loolu mooy li ma doon wax ko kooku muqallid ama moo koy def mooy ki nga xam ne suivisme aveugle lay def parce que amul mooy moyen na seet koo xam ne waaw gis na ne boroom xam-xam yi waa domaine de waa ñooñu boroom xam-xam yi ak nitu yàlla yi d'accord nañ ci nekk imaamam na ko topp waaw sûrement bu waa juumee moom manu xam ne juum na mais loolu grawul dañ koy pardonner parce que topp na koo xam ne en tout li ëpp ci ay mbiram dafa jaar yoon waaw waaw kay mais ki nga xam ne moom am na les moyens gis na alxuraan ju leer sunna ju leer mu man koo ràññee amul droit di topp nit parce mooy diw kese moom lañ doon wax sànq moo tax ulul amri autorité yi seenu topp dafa nekk loo xam ne dañ koo gàll ci mu topp atiyu ji wa atiyu rasul waxul wa atiyu ulil amri déedéet ñoom amuñu topp bu indépendant amul waaw waaw moo tax ay woor woor moom day wàññi euh, euh, productivité léegi kon ay imaam sàngam waxal mufti mufti bi jóg ne président bi day expliquer <laughs> devant tout le monde xam nga <laughs> imam kis laa déggoon mu nga <laughs> rahimahullah te dee leen rek ci président suñu réew yi xam dañoo beew quoi waaw boobu nag yàgg na boobu ñun ñii ñëpp moom kenn dafa judduwul woon sax jamono jooju affaire bii di xew quoi année soixante-dix yi la quoi saa yi Eh, man man ci Cheikh Kishk imam Kishk laa ko déggee tam <laughs> dëkk mooy imam boobu bu nga xam ne non-voyant la woon eh, nekkoon Égypte <laughs> nekkoon ku yéeme <laughs> nday waan ci moom laa doon dégg kii wam yi xutba bi xutba bi fépp pa doon fees non mais mais c'est extraordinaire jumaa jum dem non waxuma la jumaa mais mbedd yi tali yi pay fees alentour yi fépp <laughs> moo moom déggoon mu ko doon wax quoi mais daa am kenn ci président yooyu quoi réew julli naa ñëw na bon def discours dajale boroom xam-xam yi surtout le grand mufti de dëkk boobu léegi mu bëgg a wéyal ab caaxaan mooy bon koor day wàññi productivité quoi après ngir après daal waaye waaw ah, subhaanallah bu ma ko dégguloon du ma yaakaar ne kis ko wax ko du ma jàpp ne lii mën naa am na quoi après moom mu def wax ak introduire borom léegi borom xam-xam bi après ngir borom xam-xam bi ñëw daganal affaire bi mu wax ne ko waaw waaw waaw dëggal waaye <laughs> mu daal di déglu ba président bi wax nag mu jóg war a wax mu sant yàlla julli jarante ba ay saat saat ne yàlla wax na dëgg comme lu mel nii ah jàppatuma exactement mooy waaw yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wax aaya yooyu yéeg si ngeen yàlla dañoo farataal ci yéen koor comme niñ ko farataale woon ñi leen jiitoon ngir ngeen amuk teet yàlla sadaqallahu wa kadaba <laughs> yàlla wax na dëgg kanta monsieur le président ki wax sànq day nar <laughs> te mu ngi nii taxaw <laughs> xam nga loolu boroom xam loolu c'est pas tout le monde am fit boobu ah non wolof ñooñu ñooy borom xam-xam yi mën a nekk aji nguur ne président bii day nar limu wax day nar <laughs> voilà <coughs> mooy par exemple loolu yow ça ne suffit pas ne c'est le président dañ ko topp ah non non non président bu ñëw daal la nangam nangam da xam ne kii caaxaan kat kat wa ulul amri c'est pas lépp lu ñu wax ah, ah kon loolu la quoi waaw léegi nag ci la wax joor a teg fa in tanaza'tum fi shay'in bu dee da ngeen xëccoo ci benn mbir am différent farudduhu ila Allah delloo leen ko ci yàlla mooy téereb yàlla bi wa bi ku ko jàngale ku ko leeral yonent bi alayhi salaatu salaam kon mooy delloo leen ko alquran ak sunna lool lool la fi mooy wax yu bi fi yonent saa salaam indi in kuntum neem nekk ngeen lii nag mooy sart bi de mooy condition bi gaa yi bari nañ toog walla bu dee tànt ngir def lu folklore ci diine ñu bari mën nañu ko waaye li nga xamante ne moom la leen yàlla ne bu leen bu bu leen bu leen bu leen bu leen jotelee na ngeen ko delloo sama ndaw bi sama téere alhamdulilah ak sama ndaw bi sallallahu alayhi ñu bari bu boobaa duñu ko def loolu nag borom bi waxoon na lu leen def leen loolu delloo leen ko in kuntum ndeem nekk ngeen muy condition yu'minuuna di gëm dëgg dëgg dëgg billaahi ci yàlla yow yawmil aaxir ak bésub pénc ba bés bu mujj ba mooy bu dee gëm ngeen yàlla dëgg dëgg waaw bu ngeen fi amee problème mu suuf waaw yow amul rek am naa moyen wu fay ay juge yoo xam ne ay acquittement lañu ma fay leen ñu plaider parce que am naa moyen yi léegi ñu jël légaliser même suuf si moomu ma ko waaye maa ko moom ñu naan waaye le juste la la euh, justice a été dite ma ne waxal sa waxi caaxaan yi yaa ko teg teew leer na ne affaire bi da ngaa ëpp waa ji doole kese bu boobaa looy dem ci juge l'islam bi nga war a dem wala imam bi mu ne la ah waaw mu ne la yeneen saa salaam nee na hadith sayna Sa'id ibn am ibn Amr ibn Nufayl ak ñeneen ñoom Sayyidatu Aisha ak ñeneen waaw yeneen saa salaam ne. man iqtataa qiida shibrin min al ard waaw zulman tuwiqahu min sab'a yawm al qiyamati min sab'i aradin képp ku fi sàcc suufu jàmbur lu toll ni lu toll ni lu toll ni lu toll ni neneen loolu nga leen di wax yonent bari saa saa nee képp ku fi sàcc suufu nit lu mu tuuti tuuti lu toll ni lu mu tuuti ab ampa lu mu ndaw ndaw ndaw yawmal qiyaam gis nga foofu nga sàcc ba ci juróom-ñaari suuf dañ koy jël daal la koy defaluf caq ci sa bopp bi ndax di nga avancé wala déet sa loosi nga wax ko lool nag saa yi nag ne ko lii de mooy mooy àtt bi lii la yoneen saa la wax léegi nag ku nekk nag ñu xool nag selon léegi al al al al al ñu indi règle yi <laughs> waaw al yaminu al al al al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara kon loolu lu am am solo wax nii lay deme voilà kon affaire baa ngi noonu quoi voilà <coughs> nii lay demee ak yi nga xam ne yooy waa <coughs> juge juge yi xam na ni ñuy <coughs> dem gëm yàlla ak bésu taxawaay ba mooy bés bu mujj ba këne li ngeen def yi li ngeen yóbbu feneen fu dul àtte bi yàlla loolu yàlla bés dina ñëw yawmal qiyaam mu daal di leen ci sa laaj leen pour le pourquoi waaw te yóbbu ko nag ci alquran ak sunna xayrun moo gën ci yéen de wa ahsana wa ahsanu ta'wilaat moo gën ak delloo <coughs> voilà kon lii la moo tax ñaar ñii ñaari ndaw yi bi nga xamante jigéen ñi bi nga xamante ne ci lañ am différent luñ def am lu leen wutale ah fata ku nekk nee na kii sa doom la till bi yóbbu kii nekk yow ah ñu dem fata xaakamata ila alayhi salaatu salaam mooy loolu mooy li war te tamit du ci n'importe qui ngay dem ah. di seet juge bu la arrangé boo xam ne xam nga ne boo demee sa waay laak <coughs> sa copain laak <coughs> wala am nga xamee boo amee moom ngir mu daal di far ci yow déedéet yow kooku dëgg taxu laa kon lii ñoom ñoo nekk mooy li nga xam ne mooy li jaadu ngir ku nekk ci nit ñi léegi nag biñ demee fa qada bihi lil kubra Seydina Daawud sûrement te moom xalifa la yonent la alayhi salaatu wassalaam mooy xalifa bi yàlla ne kii sama xalifa la yaa Daawuud inna ja'alnaaka xalifatan fil ard waaw yow Daawuud yaa Daawuud inna ja'alnaaka ñun borom bi tabaaraka wa taala ñoo la def waaw nga nekk xalifatan fil ard Allah fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabiilillah Allah borom bi ba mu ko introniser da ne ko yaa Daawudu yow Seydina Daawud alayhi salaam inna ñun borom bi <coughs> jaal naa ko ñoo la def xalifatan fil bi nga nekk xalifa ci suuf si yaa yi liñ naan takkandeeru yàlla yaa ko fi toogal di ko doxal li nga xam ne moom la nam ci jaam yi faxkum kon nag dangaa war a àtte jaam yi faxkum na nga àtte bayna naa ci diggante nit ñi bil xaqi ci dëgg yàlla gi wala tattabi'il hawa te bul topp li nga xam ne mooy bànneex waaw bul topp bànneexu kenn waaw bànneexu kenn bu mu tax ngay juger ngir moom wala contre nit déedéet <coughs> ndax boo ko defee ca saase fa yudillaka an sabilillah dina la dina la déraayeloo ci yoonu yàlla bi nga xamante ne mooy dëgg gi nga xam ne ci laa la teg waaw kon nag lii la ko moo tax Seydina Daawud alayhi salaam bien sûr ñëwul rek waa ji wax noonu rek ndaw si waa kii ne man maa moom kii ne de léegi rek mu jël ko jox ko kii attention loolu manu la demee noonu <laughs> loolu manu la demee noonee loolu moo tax al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahu bi muy sarah hadis bi. ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj waaw mu ne <coughs> ah, qaala al-ulama mu ne boroom xam-xam yi nee na hmm, ah, yahtamilu anna Daawuda alayhi salaatu sallallahu alayhi wa sallam qadaa bihi lil-kubraa li-shabahin ra'aahu fiihaa aw annahu kaana fi shari'atihi at-tarjih bil kabir aw li kawnihi kaana fi yadiha wa kaana dhalika murajjahan fi shar'ihi mu ne boroom xam-xam yi nee nañ il est possible parce que xadiis yi leeraluñ ban ci murajjihaat yi ana lan ci la sukkandikoo ba daal di àtte ne ku mag ki moo moom xale bi waaw xaleem liiram moo fi des loolu lee xadiis bu ko leeraloon c'est moom la ñuy wax mu jeex moo tax ay supposition lañ mën a joxe mais bépp boo xamante ne dafa sore isma ak tamit li nga xam ne mooy justice kese ni ñuy doxale justice dañ nga xam ne loolu mënu la nekk lool mu ne borom xam-xam yi nee nañu rahmatullah alayhim que ne yenu na que ne c'est possible que ne Seydina Daawud sallallahu alayhi wa sallam daf koo àtteel ngir ku mag ki ndax ak niroo bu am diggante xale bi ak moom E, yaa ngi fàttale ko bu yàggul gisoon nañu qadiyatu walidatu Zam'a <laughs> waaw il faut ngay recouper affaire yi ah. si bu si si c'est pour dégg ngir fàtte moom ça ne va pas marcher jàng du demee noonu <laughs> waaw déglu onze heures fàtte à à à midi loolu moom <laughs> dina xaw compliqué nag nga takk ci nga nga génn ci dara waxoon nañ fi ci lu gàtt xawoon nañ ci taxaw sax qadiyatu mooy mbiru boo xam ne ab problème la woon tamit boo xam ne ba mu amee saxaaba yooyee ba mu leen dalee ci yonent ba saa saam lañ ñëw doxal li aaya bi wax muy bi nga xamante ne nii ci la euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bi ñu ubbee Makka quoi zaadaha Allahu tashrifan wa takriman fekk euh, magam ju yées ji <laughs> <laughs> da ko masoon a wax ah mu Utbat ibn Abi Waqqas mu yiis mu bon bi nga xamante ni da ko wasoon a wax ne bu yàlla defee ngeen teg ngeen ngeen ngeen ngeen ñëw Makka mooy ngeen yor doom ju jigéen doomu doomu walidatu Zamaa Zamaa di di papa yaay Sawda soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam am na benn jaam bu mu amoon bu jigéen am na doom bu mu am doom jooju mën nii may baayam boo demee bu ngeen demee Makka ba ngeen moom Makka fekk temps yi moom dee na bu yàgg moom mu yiis mais da koo joxoo dénkaane bu yàgg doom jooju jël ko sama doom la bi ñu ubbee Makka Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ah gis xale bi daal di ñëw daal di bëgg a jël xale bi ah Abdu ibn Zam'a bi frère yaay Sawda radiyallahu anhuma ne ko mukk sa doom fan waaye yow doomu sa frère sa frère nan la ko moome kii juddoo sama la bu bàyyi nga naan la jaam sama baay am doon ko jabaroo moo jur doom ci nga ne man yow yaa ko yow sa frère ko moom loolu man la mën a nekk ah léegi ñu dem ci yeneen saa salaam saa salaam daal bi mu xoolee xale bi mu niroog waaye bi comme copie conforme dafa mel ni liñ naan kii moom photo la quoi mais en miniature bu gën a ndaw. waaw ah. kon sa kon loolu mooy lan ak niiru mais sauf que bu xoolee ci wàllu yoon mooy moom dafa bëtt mbaar <laughs> mooy <laughs> euh, euh, bu dee ci côté yoon <coughs> ci sharia euh, jaam boo xam ne boroom da ko doon jabaroo kooku bu amee doom mooy sang baa ko moom doomu sang jël te kooku képp fa toogal mooy abdu zamaa muy frère yaay Sawda radiyallahu anhuma mu waxee yeneen saa salaam nag yoon la doxal mooy li yoon kii la ne al waladu lil firaash bu dee yoon al doom moom lil firaash lal moo ko moom mooy ci lal lay juddoo mooy cib sëy wala koo xam ne daa am jaam bu muy jabaroo mooy loolu walil ahir waa ji bëtt mbaar nag jóge ne di réclamer naan maa maa jur koo xamante ne yow takkoo ko ndaw soo xam ne takkoo ko du sa jaam bu jigéen mu am doom nga ñëw fël la nële naan man bii maay bàyyi mu ne kantaa kooku moom ay alxajar ay xeer lay am lañ koy log-logal ba mu am problème <laughs> waaw mooy moom moo dénoncé boppam <laughs> moom moo ñëw ne maa njaaru <laughs> waaw léegi nag sauf que comme que ak lënt dugg na parce que mooy xale bi nag malgré ci yoon ke mooy doomu këli la war a doon mais sauf que kii ki muy nirool mooy waa ji nga xam ne nee na moo ko jur te moo bëtt mbaar moo tax mu ne ko wax waxtajibi anhu yaa yaa Sawda mu ne soxnaam moom yeneen saa saam yaay Sawda radiyallahu anha ne ko kantaa yow Sawda ci yoon kii frère am la xale bii frère la mooy xale boobu ñu doon xëccoo frère am la parce que baayam ci yoon ci lalu baayam la juddoo mais sauf que comme que kii daa niru keneen lool yeneen saa sam ne ko bon doom ji abdu yaa koy jël parce sa baay ci lalu ba sa baay la juddoo mais nag kantaa yow yaa sawda yow sawda moom bu mu di accéder ci yow comme si ay frère ak ay sœur ni ñuy mën a nekk noonu wéet tamit te jaru yenn muur yu yi nga xam ne moom la jigéen gii def bu dee étranger la mu ne loolu nag bu ko def ak kii mooy sûrement mu ne boroom xam-xam yi premier supposition bi jox mooy comme lii mooy yeneen saa sam gis na kon kon niroole ñu ne possibilité que ne say Seydina <coughs> Daawud alayhi salaam bi mu xooree liir bi dafa niroog ndaw sii ki mag bu baax mu ne amaana benn ngoog aw wala boog kaana fii shari'ati tarjih bil kabir lii ñii la imaam al-Qurtubi dàq wax jii que ne wala boog ci shari'am Seydina Daawud mooy tëralinam parce que lépp l'islam la mais l'islam waxoon naa la ko expliqué naa la ko fan yële te <coughs> ne boo bëggee con euh, kii comprendre mbir yi mooy lépp ci l'islam la mais sauf que dafa am ay législation yoo xam ne day changer selon les yonent yi nga xam ne ñooy fii ñëw ndax rasoul day indi charia bu bees mooy tëralin bu bees mooy législation bu bees waaw mais arkaan yi ñoo koy bokk mooy wéetal yàlla du kenn du bokkaale yàlla jaamu yàlla li nga xam ne ay julli waaw julli ak woor moo tax mu ne euh, woor dama koo farataal comme ni ma ko farataaloon ñi leen jiitu woon yu mel noonu ak gëm yawmal qiyam gëm nekk malaaka yi yonent yàlla bi saa saam ak yu mel noonu loolu du changer ci benn yonent bu yàlla ba sa yónni mais bu luy xewee nii la àttee loolu mën naa soppeeku <coughs> loolu mooy législation bi mën naa soppeeku tuuti selon yonent bi ñëw léegi nag loolu loolu lañ naan charia mooy tëralin wi waaw loolu mën na soppeeku doxalin woowu yoon woowu niñ kiy du niñ kiy sóoboo mën na soppeeku borom bay def mooy hakim que ne génération bi wala yonent bi bi mu ñëwee ñi mu fekk ñoom lii mooy dox ci ñoom ñeneen ñi leneen léegi nag ñii ne amaana kon beneen supposition ginnaaw niru niru bi mu gisee ndaw si amaana mook liir bi dañoo niroo ku mag ki mu euh, àtte ngir moom wala mu nekk que ne ci mooy dafa amoon ci ci moom shari'am Seydina Daawuda alayhi salaatu wasalaam mooy yu mel nii bu amee nga jox priorité daal di euh, daal di nootal ki nga xam ne mooy ki mag waaw. waaye lii nii wax naa la dinañ ñëw léegi wax imaam al-Qurtubi rahimahullah imaam al-Hafiz Ibn Hajar ko tudd moom dafa balaye lii la loolu daa ma sa am fen ak mag nekk mag ak nekk ndaw loolu amul benn incident ci àtte te loolu mooy dëgg ah. am incident benn àtte loolu waxu caaxal la wala waxu la yoo xam ne du ñuy teg fee mooy dañ koy dégg xam ne lii moom du lii waaw mooy wax la joo xamante ne wax ju ju vraiment ju wàcc la bu kenn mënula téye na waaw nan lañ mën a waxee daa àtteel kii rek parce que daa nekk mag loolu mooy la <laughs> xanaa kon ku nekk mag rek yow yow yow yow yow koo amal problème yaay gañe affaire bi bu dee mbir yi leew yépp waaw mais lii moom dëgërul de toute façon léegi mu ne aw imaamu Nawawi rahimahullah ba léegi almin jahaaj mu ne ñetteel li kaw nii kaana fi yadi yadiha mu ne wala mu nekk que bi ñuy ñëw ci Seydina Sulaymaan non Daawud alayhi salaam ngir mu àtte leen euh, mooy ndaw si ki mag moo yoroon xale bi xam nga loolu loolu daa loolu même ci suñu charia lool ci loolu daa bokk nag kii nga xam ne mooy du preuve exactement mais quand day nootal. indice la te tamit mbir la moo xam ne day murajjihaat la yi tax ñuy nootal mbir euh, je m'explique mooy nit bu ñëwee <coughs> ngeen di xëccoo benn mbir <coughs> waa xamante ne dafa waru fas bi mu waree fas wi am ku mu romb waa ji da ko hé monsieur X mu ne ko waaw monsieur Y loo fas wi nga yor maa ko moom waaye da ngaa def la léegi ñu dem ci juge bi monsieur X moom moo yëg ci fas yi monsieur di dox léegi ñu ñëw ci juge bi juge bi monsieur Y ne euh, bon fas yi maa ko moom monsieur X ne du dëgg man mii maa ko moom juge bi da leen day laaj monsieur X ne ko non monsieur Y yow am ngay preuve yeneen loo xam ne day wane ne ay preuve yuy wane ne yaa ko moom par exemple loo xamante ne. carte d'identité fas yu par exemple buñ ko mënee wax noonu wala loo xam ne ba nga koy jënd que ne fas yii ak photo ak lépp ñu gis ne moom la ak numéro mag yëpp te xam nañ ne bu dee fas yoo xam dañ leen a defal ay numéro yow am nga loolu mu ne ah yëpp aw ma ci dara parce que man waa ji ma ko jaayoon damaa dajeeg moom ca marché Touba tuul ba faraa demoon waaw ma gis fas yu mu neex moom mu daal di koy jënd loolu la. bon amoo leneen ak kii ak yo yo mu ne loolu rek laa ci am awma leneen amoo seede awma dara ah léegi yow mu fix yow mi ne yaa fas wi euh, man ngaa waat mooy al bi ñu doon wax sànq al al al al bayinatu li preuve bi moom ki accusé moo ko war indi bu dee amul preuve léegi ñu waat loo waa jële ki bañ ne bu ko waaye yow kii day wax lu ko neex monsieur Y mii nim ñemee yàlla sama fas wi nga xamante ne nii ñu waat loo ko mu waat léegi bokk na ci murajjahaat yi bu boobaa yi nga xam ne juge bi moom lay xool ngir nootal day xool fas wi ndax ku nekk li nga moom en général yaa ko yor comme que waa ji moo ko yor nañ la wax beneen sax boo xamante ne mooy monsieur X daa toog ci kanamu fas wi monsieur Y mu supporte monsieur Y ñu ñëw ci juge bi monsieur X ne maa moom fas wi monsieur Y ne maa ko moom loolu juge bi boobaa day xool ki nga xam ne moo yor laxaabu fas wi <laughs> loolu ci mu ràññee xàcc yi la bu dee amuñu preuve que ni ah comme que ci loxoom la ne teg en ki moom mooy conduire mooy yor ah kon nag euh, monsieur X darañ koy bàyyee <laughs> ñu ne lii possibilité la boo xamante ne ndaw si bi mu yoree doom ji comme que moo ko yor <coughs> te ku nekk en sa biir yaa ko yor ah mu daal di àttee loolee. Eh, eh, eh, mu ngi noonee waaw wallahu taala alam léegi kantaal imam alhabna hajar rahimahullah ci la doon wax nag bi muy wax lii bu indi waxu imam al-Qurtubi bi nga xam ne troisième supposition deuxième supposition nga xam ne moom la kii wax imaamul Nawawi mu daal di koy fëlanteg ne ne loolu moom man da nekk <laughs> non loolu moom ay moom ak fan way <laughs> ah mu ne qawluhu fa qadaa bihi lil kubra imaam al-Haafiz ibn Hajar ci mu ne Kantaa wax ji yonent saa salaam ne Seydina Daawuud sallallahu alayhi mu daal di àtteel <coughs> ki gën a mag jox ko affaire bi mu ne qiila nee nañ kaana zaalika fi sabiilil futyaa minhumaa lal hukm mu ne le fait que li dox diggante Seydina Daawuud alayhi salaam ak doom Seydina Sulaymaan loolu nekkul woon alayhi salaam ci euh, buntu àtte. loolu taxawoon nañ ci bi ñuy wax qadiyatu barira parce que juge bu nekk dafa am jamono yoo xam ne juge wul mooy day joxe conseil ngir tamit bëgg a yëwénal boo xam ne il ne il ne porte pas sa tenue de juge waaw da koy def comme si ngir boo yëwénal ci beneen ci beneen cadre bu pad boo xam ne day day wax justice am ñu ne lii nag ci côté foot yàlla comme ni ngay ñëwee laaj masala ñu tontu la ñu ne ñoom ñaari yii yëpp loolu la woon ñu ne walidaalika looloo tax saaxali Souleymane an yanquda looloo tax Seydina Souleymane bu dee côté fut yàlla joxe avis yooyu moo tax Seydina Souleymane bi mu gisee ne bi baayam joxe ah amaana mooy bu jub la waaye am na lu ko gën mëdd <coughs> lu ko gën a lëng mu daal di joxe àtte bii nga xam ne en tout cas joxe avis bii bi nga xam ne moo annulé lële fecc bële bi baayam joxe. mu ne waaye wax ji wa ta'aqqabahu al-Qurtubi al-imam al-Qurtubi Abul Abbas dane mukk lii lan la nekk bi am na fii lafz al-hadith annahu qada bi annahu ma tahakama tàngana lépp ne mais kaddu hadith bi nee na ñoom ñaari jigéen ñi dañoo dem ñu atte ngir mu atte lépp loolu kay jeexal nak ne kon képp ku ne lii du atte bu dul atte lan la yeneen naa sa wax lu leer wa bi anna al-fut wa pare beneen benn mbir ngoog buy wane ne lii du loolu wa bi anna futya an-nabi wa hukmuhu sawa'un fii wujubi tanfiz zalik mu ne en plus beneen affaire mooy ab yonent alayhi salaam atteem ak bu dee daa joxe avis te loolu du avis mooy li nga xam ne mooy mooy mooy li ñu war a def <coughs> loolu c'est la même chose waaw ci benn masala bu man di doon mu ne lii la loolu dafa war ñu appliquer ko mu ne qaala Daawudi mu ne al imaam ad-Daawudi di sharh sahih imaam al-Bukhari rahimahullah nee na innama kaana minhuma ala sabili almushawara fa wadda fa waddaha li daawuda fa wudiha li daawuda sihhatu ra'yi sulayman fa amda mu ne lii moom imaamu daawudi rahimahullah mu ne non lii ci yoonu consultation la rek ak sottante xalaat la woon bi mu joxee xalaatam ne man jàpp naa ne ku mag ci lañ koy jox après nag sëy naa mu dem ñu dem ñoom ñaar ci Seydina Sulaymaan alayhi salaam moom moo ngi gis ne moom li gis mooy eh, bon euh, nañ xaaj xale bi ci digg bi lool xi yàlla benn pexe la bu mu teg ça ne veut pas dire que ko joxoon paaka bi da koy dagg non en fait daa daa utiliser la ruse ngir accéder ana kan exactement moo moom doom bi